fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahya bnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi kitaabi aadaabi at-ta'aam wa fi lbaabi saadisi ashara ashar ba'da al-mi'a wa an jaabirin radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam daxala ala rajulin min al-ansaar daxala ala rajulin min al-ansaar wa ma'ahu saahibun lahu fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam in kaana indaka maa'un baa'itun haadihi laylata fi shannihi wa illaa karana rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala ash-shan al-qirba kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah di ñëw ba léegi ci buntu bi nga xam ne moo tëj téereb ñaareel bi di kitaabu aadaabi taam bi wax ci tegginu lekk ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu bi nga xam ne mooy sept cent cinq sept cent soixante-quinze mu ne woon waan abdillahi ibni zaydin radiyallahu anhu annahu qaal fi tawrin min doon wax ci foofu ci wàllu ndab yi nga xam ne comme bunt bi mu ngi ko tuddoon baabu jawaazi shurbi min jami'il awaani tahira ghayri adh-dhahabi wal fidda côté boobu la doon réglé te mu ngi ko jeexale woon ci hadis boobu walillahi alhamdu wal minna hadis bii nag ñuy gis comme ni ñu ko waxe woon bi ñuy tëj ci jotaay bii ñu weesu mu indi beneen li topp ci tarjuma bi ni mu tudde bunt bi mooy wa jawaazil kar'i ak possibilité naan te waxoon nañu wa huwa shurbi wa huwa shurbu bil fami min an-nahri wa ghayrihi bi ghayri ina'i wala yad mooy naan ak sa gémmiñ ca ngay naan sans intermédiaire tegoo ci loxo naaneeg loxo wala kop wala kaas waaye ngay naan directement fa ndox mooy génne wala fa ndox ma nekk loolu nag lay indi xadis yoo xamante ne benn xadis kese la ciy indi boo xam ne mooy wane ne mooy wane ne loolu eh, nekk na loo xamante ne nii lu mën a nekk la mu ne kon xadis numéro 776 mu ne wa an Jaabirin radiyallahu anhu mu ne mu ngi jóge ci mu ngi jële ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu anna rasulallahi kana dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daxala dugg na ala rajulin min al ansaar ci benn góor boo xam ne ci waa lansaar la bokk muy lansaarullahi wa rasulihi muy waa ahlul madinati min al aws wal xajraj wa man walaahum muy waa ahlul madina waa daari hijrati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne dafa dugg ci benn góor ci ñoom waaye eh, dinañ gis ci riwaayu bee ni ko imaamul Buxaari indi leeral na fi haa'itin ci benn tool la woon yonent bi saa saa dugg ci benn tool mook benn àndandoowam ñu daal di dugg fa qaala rasulullah bi ñu duggee agsi ci waa ji yonent bi alayhi salaatu wa salaam dawal yàlla li ne waa ji in kaana indaka maa'un baa'itun haadihi al-layla ne ko bu dee ne am nga ndox moo xam ne dafa fanaan guddi gii nii guddi gii ñu génn mooy fekkoon na nga dencoon ko defoon ko fa nga xamante ne nii mooy mu ne fii shanni mooy ca xirba ba mooy ca baat ca ca gurdu ba nga xam ne ci der lay nekk fañ koy def gisoon nañ ci jataay bii ñu génn façon ndab yi yonent bi sa sa sahabaam yi radiyallahu anhum doon utiliser boole woon nañ ko shann mu ngi nii waaw mu ne ko bu dee ne ah, imaamu Nawawi mu ne ash-shannu al-qirba mu ne mooy li nga xam ne récipient yàlla am ndab la boo xam ne ci der boo xam ne arab yi dañ ci doon def ndox waaye nag shann day nekk boo xamante ne nii day dem ba der bi day deñ complètement tellement te loolu bokk na ci li nga xam ne mooy gën seddalum ndox boo ko ci defee surtout ñoom jamono yooyu loolu lañ doon seddale seen ndox yi dafa am façon yiñ doon yiñ cité woon gisoon ko ci jotaay bii ñu génn mooy daf ci am yoo xam ne sànn bii moom boo ci defee ndox mi mooy day gaaw ndax day nekk baaliya boo xam ne dafa yàgg ba mbir yi mel ne lu ràpp nga xamante ne karaw yi deñ boobu noonu euh, bay gaaw a seddal ci ni mu tàng-tàng boo ko dencee def ko foo xam ne fu nekk la foo xam ne fu fu am ker wala foo xam ne fu nëbbu naaj la day nekk loo xam ne lu gaaw a sedd la yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag laaj ko ne ko bu dee am nga ndox moo xam ne mu ngi ca gurdom wala ca euh, ba ba fañ ko root def ko fa denc ko fa moo xam ne baa itun dafa fanaan lay la ci guddi gi fa ngeen ko denc waaw mooy ah euh, xanaa nga jox ñu ci loolu bu dee am nag ñu naan wa illaa bu dee ne loolu amul rek karanaa nga bàyyi ñu karan karan karanaa gi imaamu yi waxoon na ni mu tuddoon buntu bi ne woon alkaru wa huwa shurbu taw fàttale lañ ko léegi mooy naan bil fami ci gémmiñ ak sa gémmiñ na minan nahri ci dex gi wala wa ghayri ak ya nga xam ne mooy teen bi wala yooyu nga xamante ne wala robinet bi bi ghayri ina in loo xam ne du dangaa jël du dangaa jël li nga xamante ne nii eh, mooy ab ab ab ndab mooy kopp wala kaas wala loo xamante ne moom ngay jottale ko wala yat caagante ne sax sa loxo kon yeneen may saa saam ne ko boo amul lool rek bàyyil ñun fi sa ndox mi nekk nii ñu daal di sëgg daal di naan wala daal di naanal naan noonu sans ñu teg suñu loxo wala dara ko alhamdulillah mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko al Buxaari muy al imaam abu abu abdillah al Buxaari rahimahullah léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que al imaamul Buxaari rahimahullahu taala moom dong nga solo xadis bi ñu ne déedéet sëriñam daal imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko na ko noon bokk taalibeem taalibeem daal imaamu Abu Daawud ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al jamii al imaamul Buxaari rahimahullah ci kitaabul ashriba la ko indi baabu shawbil labani bil maa waaw. waaye indi na ko ci kitaabul ashriba baabul kar'i fil hawd voilà <laughs> waaw indi na ko ci kitaabul ashriba téere bi nga xam ne mooy wax ci wàllu naan yi bii wax ci wàllu naan yi waaw baabu buntu shawbil labani rax gooy rax soow njar la wolof di wax bil maa'i ak ndox waaye indi na ko ba léegi ci kitaabul ba baabul kar'i fil hawd waaw mooy baabu buntu alkanis naan directement fil xawdi ci li nga xam ne mooy mbalka ma ndox mi nekk te jottale ko ndox mi ak sa loxo wala ab kopp wala ab taas wala leneen wala ab baag waaw léegi nañ jël buntu bi njëkk a wax sànq muy baabu shawbi labani bil ma mu ne haddathana abdullah ibn muhammad al imam al bukhari mu ne nettale na abdullah ibn muhammad bi abdullah ibn muhammad ibn abdillah ibn ja'far ibn al yaman al akhnas Eh, ibn al-Yaman Akhnas ibn Khunays al-Ju'fi Abu Ja'far al-Muslidi kii moo siiwee di al-Muslidi mooy Abdallah ibn Muhammad al-Muslidi al-Ju'fi al-Bukhari nga xam ne ñoom ñoo dëkkoon ñoo bokkoon moom imaamul Bukhari dëkk foofu la ca Bukhara rahmatullahi alayhim xaala mu ne haddasanaa Abu Amir mu ne ko ñu nekkal mooy Abu Amir di Abdul Malik ibn Amr al-Qaysi Abu Amir al-Aqadiyu al-Basriyu al-Makkiyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Fulayh ibn Sulaymaan mu ne ki ñu nettali mooy Fulayh ibn Sulaymaan ibn Abil Mughiira Raafi' Abu Yahya rahimahullah al-Madaniyu rahmatullahi alayhi an Sa'iid ibn al-Haarith moo ko jëlee ci Sa'iid ibn al-Haarith ibn Abi Sa'iid ah moom moo ko jëlee ci moom rahimahullah an jabirin moom moo ko ah, jabir ibn abdillah moo ko jëlee ci jabir ibn abdillah ibn amr ibn haram ibn sa'laba ibn ka'b ibn ghanm ibn ka'b ibn salim al-ansari al-khazraji as-salami ah, radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala rajulin min al-ansar wa ma'ahu sahibun lahu waaw noonu la ko ëndee fii ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daa dugg eh, ci benn waay boo xam ne ci waa Ansaar fekk mu ngi ànd ak benn àndandoowam voilà fa qaala lahu nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi bii nii day xool beneen bi parce que bii nii mooy bi imaamu Nawawi indi nii ah waaye wala nañ ko wax ba pare voilà nañ dem aywa après ñu gis bee nga xam ne ci tool la woon boobu dina leeral ne fii xaa'itin voilà kon yonent bay saasaam dafa dugg ak ci benn góor ci waa Ansaar wa ma'ahu saahibun mu ngi àndoon ak benn àndandoowam lahu ñel ko fa qaala lahu nabi yonent bi alayhi salaam ne ko in kaana indaka maa'un baata haadhihi al-layla bu dee am nga ndox moo xamante ne nii de sa fanaan na guddi gii nii euh, fii shannatin ci fa nga xam ne fa lañ ko def ca baag ba fa nga xam ne fa la ñuy denc ndox yi ci ci ci der wa illa bu dul lool rek boo ko amul rek taraanaa ñu naan directement ci ka mi nga xam ne ci la sa ndox mi sa teen bi ñu daal di ciy naan qaala war rajulu yuhawwilu al-maa'a fii haa'iti voilà mu ngi nii jarul ñu jëlaat bi indi na ko baat bi laaj soxla woon ngir nga xam ne tool la mu ne ta waaji mooy góor góor googee ci wan lansaar yo xawilu mu ngi doon toxal almaa fii xaayiti mu ngi doon jële ndox mi di ko jële fii ba muy jële ndox mi di ko yóbbu ci gàncaxam yi di arrosé mooy loolu mooy arrosé waaw di toxal ndox di jël ndox mi fa mu koy tànke di yóbbu ci fi nga xamante ne comme ni nga xam ne maraîcher ñuy def maraîcher wak ci ci ñaay bi ñoo ñëpp xam nañu yooyu nga xam ne noonee nga xam ne noonu lañ koy doxale di ko doxe di ko defee loolu lu siiw la nga gisee ñi nga xam ne ñooy mbay mbayum arrosé noonu lañ koy defee muy jël ndox mi di ko yóbbu di ko toxal eh, fa mu koy jële di ko yóbbu ci tool ba fa garab ya nga xam ne gàncax ya nga xam ne ñoo soxla ndox qaala fa qaala rajul loolu la nekkoon di def bi yonent bay saa saam ci moom fa qaala rajul waa ji ne ah ya rasulallah ah bi ko yonent bay saa saam waxee loolu mu ne ko ah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi ah man de loolu am naa ko am naa ndox moo xamante ne nii de ah fanaan na de mooy def naa ko ci fom fañ koy def waaw ngir mu sedd waaw te fi fanaan de waaw kon nag fantaliq ila al arish ah àndal ak kon yonent bay saa saam xanaa nga ànd ak man rek ñu daal di dem ci fa ma ko def ca arish ba ma dal di lay servir ci ndox yi nga xam ne sent la arish benn mbaar la boo xamante ni ci bois lañ ko doon defee waaw nga xamante ne nii Euh, moom la doon wax arisun ka arisu Muusa ba muy tabax li nga xam ne mooy jàkkaam ji euh, mu ne nañ ko def rek moom alayhi salaatu wassalaam arisun arisun ka arisu Muusa na nekk mbaar rek boo xamante ne day am pic boo xamante ne boo yëkkatee sa loxo sax di ko jot comme ni ko al imaam al Hasan Abu Yasaar Abu al Hasan al Basri rahimahullah ibn Yasaar bokk al Hasan ibn Yasaar al Basri rahimahullahu ta'ala daal di woon waxee daal di woon koy firi ca wàllu nañu tabaxe jàkkaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waa ji ko kon ah xanaa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu jàll rek fi nga xamante ne mooy arish gi voilà ci mbaar mi nga xam ne ci sama biir tool bii fa laa def ndox xam nga lii boo seetloo am tool waaw di bay ay salaat ay mango ay ay salade ay kam maate ak façon yooyu mooy tool bi dangay ngay gis day am benn baag benn benn benn néeg boo xam ne dañ ko fay def nga xam ne léeg-léeg bu tàngee fa la ñuy nekk yenn bagage yi tamit fa lañ koy def ak ndox yi fa lañ koy def def fam ndaa wala loo xamante ne bu ñu bëggee naan fa lañ koy jëlee ko léegi yow amal image boobu rek comme noonu la nag mu ne yonent bi sallallahu Ah, xanaa ñu dox rek jàll fi nga xamante ne falaa def li nga xam ne mooy ndox mi muy ci arish bi ci sama mbaar mee ci biir tool bi xaala fantalaqa bihima waa ji daal di dem ak yonent bay saa saa ak àndandoowam boo bële waaw àndandoowam boo bële nag kooku mooy sayyidna siddiq radiyallahu taala anhu <laughs> waaw moo tax al imam al xajar mu ne kii mooy sayyidna abu bakr as-siddiq radiyallahu taala anhu wa arda même bu nee ne eh, imam al xaafiz eh, njëkk njëkk dana man ci muqaddima téere bi bi may bi may mbëmbëstal mbëmbëstalu téere imaamul Buxaari bi ma koy saraa ñi nga xamante ne dana tudd comme amuñu uh, al mubhamaat ba muy leeral loolu nee man waxoon naa foofu ne ah non loolu mooy waaji premièrement waaji bala ñuy ñëw ci saaxibun bii mooy Seydina Abu Bakar waaye mais waajooju uh, mu duggoon ci tool bi nga ne ma la xaaral may ma may ma ñu jàll ba pare nañ àggale affaire bi après insha allahu taala ñu daal di ñëw kon nag léegi ah bi bihima waajoo jee borom tool bi te bokk ci wàllam saar daal di dem ànd ak yonente bi alayhi salaam ak ànd doowam bi fa sakaba fii qadahin mu jël qadax gisoon nañ ko ci wàllu ndab yi ci façon ndab yi ci jotaay bee ñu génn walillahi alhamdu wal minna ci benn ndab loo xamante ne ci la leen sottil summa xalaba alayhi min daajinin la ginnaaw gi mu dem sottil leen ci ndox mi pare dem daal di ratt nag ci li nga xamante ne parce que tool bi amoon na tamit ay ay ay moom nekkul woon ku doon bay kese waaye da doon yoraale ay gàtt yoo xamante ne moom la doon sàmm mu daal di dem ci gàtt yooyee daal di fay ratte ci benn daajin mooy euh, animaux animal domestique voilà <laughs> daa mel ni waxoon nañ ko fi mais waxuñoon dañ ne woon rek ci benn gàtt daajin buñ ne xayawaan bi daajin la mooy boo xam ne moom la ñu wax animal domestique mooy yi nga xam ne ci kër yi la ñuy nekk comme ñoomin xar ah ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom bëy ak façon yooyu nga xam leen di yar voilà léegi nag nee na mu dem daal di koy rattal ci benn ci yooyee léegi nag daal di ko ciy sotti moo tax mu tudde buntu bi baabu saw bi saw bu labani bil ma buntu njar li nga xamante ne mooy soow li nga xamante ne nag daal di koy rame euh, euh, li nga xam ne mooy ndox léegi kon mu ne mu daal di koy sottil ci ab kopp ah summa xalaba alayhi min daajilin la <coughs> daal di leen rattal ci benn gàtt boo xamante ne animal domestique la woon bu newoon foofee fa qaala qaala sayna Jaabir ne fa shariba rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam daal di naan summa shariba ar-rajul alladhi jaa ma ginnaaw gi waaja mu àndaloon góor goo gële daal di naan waaji daal di koy rattal defal ko ni mu defal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal di naan léegi eh, kon hadis bi nii la ko al imam eh, eh, al Bukhari rahimahullahu taala indi léegi nag ñu ñëw nag ci waa waaj yi nga xam ne moo moo am lu rëy nii yonent bi saa saam dugg ci di ko laaj ndax am na ndox moo xam ne fanaan na fee noonu waa am jaloo jaloore ju rëy ji mooy kan ñu ne la kii nii mooy al imaam al xaafiz rahimahullah mu ne man di tuddoon naa ci muqaddima bi que ne moom mooy abul haytham ibn tayyihan mooy malik ibn tayyihan abul haytham nee woon naa ne moom la nee na waaye nag ginnaaw gi nag summa waqaftu an dhalika lima axrajahu ahmad an ishaq ibn abi isa an fulayh fi awwal hadithay al baab mu ne waaye nag ginnaaw gi loolu laa waxoon ba muy ba may sara téere bii di Fathul Baari di saxiixu sarx di di sara sax imaamul Buxaari waaye nag après dama cee taxawale ndax li nga xam ne moom la imaam Ahmad daal di solo jëla ko ci Isxaaq ibn Isa mu jëla ko ci Fulayh te mu nekk ci ñaari xadiis yi nga xam ne moom la imaam indi ci buntu bii te ne Yonent bi alayhi salaam dafa dikkal ay nit ci wàllam saar doon seet si koo xam ne dafa feebaroon mu ne wa qissatu abu abul haytham te nettali abul haytham mu ngi sahih imam muslim jaar ci hadis sayna abu hurayra radiyallahu taala anhu waaw mu ne foofu nag al imam ibn eh, eh, eh, mardawey ah, daal dina yaatal waaw fii tafsir takaasur bi tafsir suratu takaasur yoon yi nga xam ne ci la lii jaar waaw waaw waaw léegi mu ne mu yokku yoon yu bari la fa indi mu yokk ci jëlee ci Ibn Abbas ah moom ak yeneen saxaaba doo Abu Sa'id ah mu ne waaye euh, amul lenn laas ci yoon yoo xam dafa tudd ne euh, euh, Ubaada la parce que daa am ñu ne moom la peut-être Ubaada ibn Saamit la mu ne li feeñ man imaam al-Hafiz mooy ne loolu beneen nettali la nee na nag ginnaaw gi ba ma taxawadee ci wax dama waxoon nag ansaar yi boobu abul haysam yi ibnu tayyihaan maalik ibnu tayyihaan la nee ginnaaw gi waqaftu ala al mustanad fii daalika léegi nag ma daal di am loo xam ne sax moo ma gën a dëgëral wax dama njëkkoon wax ne kooku abul haysam la maalik ibnu tayyihaan mu ne loolu wa huwa te loolu mooy maa li nga xam ne zakarahu al waaqidiyu di al imaam abu Euh, muy euh, euh, Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi boroom bokk ci sëriñu ahlu siyar yi di sëriñu al imaam Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri boroom at-Tabaqaat sëriñam di al-Waaqidi nee na ci moom laa jëlee loo xam ne moom foofu da ne ah, kii la min hadiis al-Haytham ibn Nasr al-Aslami ci ku ñuy wax al-Haytham ibn Nasr al-Aslami radiyallahu anhu mu ne man liggéeyal naa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di taqoog buntam wa lazimtu baaba mu ne dama ko doon indil ci ndox boo xam ne min bi'rin eh, boo xam ne ci teen boo xamante ni te mooy mu ne teen boobu alhamdulilah moo doon teenu Abul Haytham eh, ibn Tayyihan mu ne wa kaana maa'uha tayyiba te ndoxam dafa ne woon ndox mu teey ta neex mu ñu xamoon la nee na benn bés nag wala qad daxala yawman saa'ifan wa ma'ahu Abu Bakrin ala Abil Haythami mu ne kon moom mii di Al Haytham ibn Nasr radiyallahu anhu al aslamiyu sahaaba la woon mi wax nettali bii mu ne benn bés yonent bi saa dugg na ah yow man saa yi fan bés boo xam ne bésu été la woon mooy dafa tàngoon jër waaw mbir mee ngi tàngoon jër way waaw laahu akbar wa mu dugg ci kan ah, mu ngi àndoon ak Abu Bakr Seydina Abu Bakr ànd ndoomam bu mag bi mu ne ala Abil Haysam ci Abul Haysam mooy ci toolam boobee ndox mu sedd ma newoon ndox mu teey ma newoon léegi nag nee na nag ba mu fa duggee fa qaala hal min dugg. daal di laaj ne ndax am na ndox mu sedd am naa waaw ndax ndox mu sedd am naa nee mu indi ko eh, yonent bi alayhi salaam eh, eh, daal di ko kii andil ko bi shajmin gisoon nañ ko bi bin shaj bi gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn bi ñuy gis façon ndab yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam doon di utiliser kon moo andil ko bi shajmin fiihimaa mooy loo xamante ne mooy euh, benn mooy gurdu rek loo xam ne ci der la foo xam ne ci lañ def ndox te mooy boobu mooy shann euh, bee nga xam ne shann nga xam ne da koy seet da koy gaaw a seddal nee na mu daal di ko fay indil boo xamante ne nii ka annahu sal mbir mi dafa sedd ba mel ni glace <laughs> ndox mi dafa sedd ba mel ni glace fa sabbahu ala labanin euh, labani anasin ah ci benn meew moo xamante ne nii ñu ngi ko ratte woon ci benn bëy lahu wa saqaahu ginnaaw gi mu nandal yonente bi alayhi salaatu salaam tumma qaala lahu inna lanaa ariishan baarida mu ne yonente bi alayhi na salaam nag fii daa tàng nañ dem ci mbaar mi am nañu mbaar boo xam ne fee ci biir tool bi bu sedd la boo xam ne fu fu am ker la waaw fa fa fa qul fa fa fa qil fiihi ya rasuulallah demal foofu indana yonente bi nga naanee demal ci sama mbaar mi nga daal di fay sieste siestal foofu na yonente bi alayhi salaatu salaam suñu biir ci ci <laughs> ci ñun hmm. mu ne fa daxalahu Abu Bakr Seydina yonent way saa salaam daal di jóg daal di dem ci mbaar bi ànd ak Seydina Abu Bakr <laughs> wa Abul Haytham ah, radiya wa ata Abu Haytham Abul Haytham bi alwaanin Abul Haytham kanta moom mu andi ci ay ay ay ay xeet yoo xamante ne nii min ar-ratb ci tàndarma jooju nga xam ne dafa nooy te neex te neex jàllale mu daal di koy indi mooy jut nooy joojee nga xam ne bu fees la nga xam ne moom la indi mooy ar-ratb moom la indi kon nag mu ngi noonu kon hadis bii nii Euh, euh, même bu dee ne bon <laughs> imaamul xaafis nee na man ci laa sukkandiku mooy sama sukkandiku waaye bi nga xam ne moo tax la ma yëkkoon a wax ma ne waay yow finalement dama ci taxawoon waaye finalement ma ne waay moom la parce que naa ci al-Waaqidi waaye bon al-Waaqidi ma'ruuf <laughs> ku ñu xam la <laughs> yaa al-Waaqidi ah borom xam-xamu hadiis bi dañ naan moom min ci matruki la bokk ñi nga xam ne ay même bu dee ku rëy xam-xam la. ci wàllu siira waaye dañ koy jam ci wàllu kene bon ay ay waxam jar da li nga xam ne mooy xanaax eh, waaw kon daal mu ngi noonu waaye bon <laughs> kon daal man nañ waxawu saahibun lahu mooy si nañ ne ah kon ah, waaw buñ jàttee ci loolu ñu ne bon ah avec les pincettes qu'il kene kon mooy Seydina xanaa Abu Bakrin radiyallahu taala anhu wa arda kon nag mu ngi noonu kon xadis baa ngi noonu kon Abul Haysam kon toolu Abul Haysam la woon ibn Tayyihan Malik ibn Tayyihan te moom mii la yonente bi salaam te xadis bi nga xam ne tuddoon nañ ko fi bi mu génnee benn bés génn xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dajeeg ñaari àndandoom yi di Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar radiyallahu anhu maa mu laaj leen ana lan moo leen génne ñu ne ah ñun de génne wuñu yow yonente bi alayhi salaatu salaam lu dul xiif mu ne maa ñëwaat ci yàlla que ne man itam génne wala dul xiif mu ñu gis benn kër benn euh, garab fële benn kër foofu mu ne nañ leen dem foofu fekk fañ demoon ñu daal di nuyoo ñetti yoon kenn fayu leen yonent may saasaam di dëpp rek ndaw si di daw si daal di koy fay après nag mu daal di ñëw bi mu agsee mu ne leen ana ana boroom kër gi mooy Maalik ibn Tayyihaan Abul Haytham Maalik ibn Tayyihaan mu ne dafa uti woon ndox waaw ñàkkul ne ci teenam bii ci toolam bii nga xam ne ndox mu teey mi dafa woon ndox moo xam ne mu ñu xam na woon ñàkkul ne foofu la demoon léegi nag bi nga xam ne loolu la wax yonent bi alayhi salaatu salaam ah ñu toog noonu ah léegi abu abul haysam bi ñëw yor ndox yi après comme que miir yi dafa gàttoon mu xool gis eh, ci bi laata muy dugg ci kër gis yonent bi alayhi salaatu salaam wa saahibayhi ak ñaari àndandoomam yi radiyallahu anhuma ne mu sant yàlla ne man maa ngi waat kenn ku ma gën a tedd ay gan tey wallahi wax na dëgg billahi alladhi la ilaha illa huwa maa ko billahi moom abul haytham malikum nu tayyihal zul fadail borom gëneel yu mag ma sha allah zul mazaya wax loolu billahi voilà radiyallahu anhu <laughs> ñu ñëwee mu ne yeneen tuwaay saa saa andi leen ay kiiwu tàndar ba après entre temps mu daal di dem eh, ci gàtt yi daal di ren di benn daal di leen miswil daal di leen taajal nag waaw ñuy lekk ba yonent may saar saam mu jigi mu ne tumma la tusalunna yawma idin anin na'im Seydina Omar mu ne Seydina Omar xam ngeen ne xéewal gii nga xam ne bi ñuy génn dañoo xiifoon bi ngeen di génn ngeen ñëw borom bi xéewali leen lii xéewal gi borom gi dina leen ko laaj Seydina <laughs> waaw jàngal leen tumma la tusalunna yawma idin anin na'im kooku mooy Malik ibn Tayyihan Abul Haytham Malik ibn Tayyihan te fii nii kon ci waxu imaam al-Waaqidi boobu rahimahullahu ta'ala ci riwaayam bi mooy kon moom moo nekkaat nii kon ginnaaw loolu allahu akbar yonent bi alayhi salaatu salaam kon nee na ko bu dee am nga ndox moo xam ne bu fanaan la ci fañu ko def fañ ko denc ci guddi gi ca ba fañ ko def ci biir kur dëm wala yooyu budul lool rek tara